waaw moo tax kunna idha idha idha idha marra al-watis ittaqayna bi rasulillah le sayyidna al-Bara waxoon gisoon nañ ko fan yële ci ghazwatu Hunayn radiyallahu anhu mu ne bu xare bu xonqoon cër waaw waaw ba xamuñu ni ñuy def dañuy ñëw ci ginnaaw yeneen saa salaam saa la ñuy ut si mu kii ñu ah, mu génn ñu ci ah <laughs> ñi daw laqwa ah, <laughs> waaw ndax fi atul li kulli muslimin wa mu'min kon mooy ñaar yi kese ñoo ko war a bes ñoo la war a wana sa gannaaw ci kanamu noon yi boo dul lii rek faqad kookee ba addellu na bi ghadabin min allah dina am sanjum borom bi de tabaraka wa taala ma te bu faatoowee ci kabira bi borom bi jéggalu ko defu fi dara lum ko jéggale wala mu jéggal ko ci ma ah, fadlul mahd ah, bu ko fayee moom fi muy dugg mooy ma waahu mujjanteelam ak delluwaayam jahannam mooy safaraaw jahannam wal iyaazu billaah bi sax te ñàng na te ñaaw na al masir delluwaay ba kon mu ngi nii quoi mooy lii kabiral te gisoon nañ ko fii ci riyaad bi xadiis yi nga xam ne moo doon tudd bakkaar yu mag yi mooy tawalli yawmu zahf ci la gisoon nañ ko chapitre deux non non deux cent quatre-vingt-six baabu ta'kiili tahriimi maalil yatiim mooy hadis mille six cent quatorze bi mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ijtanibu as-sab'a al-muubiqaat qaalu yaa rasuulallah wa maa hun qaala ash-shirku billaah was-sihr wa qatlu an-nafsi allatii harrama allahu illaa bil-haqq wa aklu ar-ribaa wa aklu maalil yatiim wa tawalli yawma zahf wa qadful muhsanaati almu'minaati alghaafilaat voilà hadis bii de woon ki ñëwaatoon na hadis euh, muy tudd bakkaar yu mag yi yonent bi alayhi salaatu salaam den ñu mooy tuddukuloo as-sab'a les sept péchés capitaux yi nga xam ne sont mortels dañuy naq borom di ko alak waaw. ma mi waxee li nga xam ne mooy ashirku billah bokkaale yàlla dajee teg as-sihru njabar ta mari ak wa qatlu nafsi allati harama la bil haqq faat bakkan bi nga xam ne borom bi moo ko ñoŋal moo tere ku ko faat lu dul ci xaq ci dëgg borom bi ne faat leen ko mu ne wa akli riba ak lekk li nga xam ne mooy riba voilà wa aklu maalil yatim ak lekk li nga xam ne mooy alalu jirim wattawalli yawma zaf boole ci daw daldi di ñalli daal daw yawma zaf fi bésub xare ak yéefee kon mu ngi nii voilà kon lii nii mooy kabira la yonent bay saasaan nag di ñu wax ne même kabira yooyu hein lii nii da koy jéggale waaw parce que waxoon nañ la fan yee ñu ma ko doon fàttale hein li borom bi doon wax ne borom bi moom ah inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha loolu mooy ki nga xam ne jéggalu ko te bu waxee lii mooy dugalaale na lool yére ci ginnaaw bi jéggal ko ay bakkaaram astaghfirullah waaw <laughs> maa ngi sàkku borom bi mu jéggal ma waaw allahu akbar maa ngi sàkku jorom mu jéggal ma il la ilaha illa huwa al hayy moom mi nga xamante ne moom képp dong mooy ki nga xam ne mooy kiy dund képp kuy dund waroon bee la tëbb ak dund te képp kuy dund li tax nga mën a taxaw borom bi moo la taxaw waaw bu dul woon moom doo ne waaw bu dul woon moom doo ne allahu akbar kon loolu kon boo ko waxee mu ne day ñuy jéggal wa atubu ilay damay dellu ci moom lu dul ne ku ko illaa ghufirat dunubu waaw waaw lu dul ne dees na ko jéggal ay bàkkaaram même bu dee bokk na ci bàkkaar yooyu kabira parce que bu nee na euh, tawalli yawmu zahf boobu benn la dañoo wax dalaa tuddal benn ci li nga xamante ne mooy kabaa'iri est-ce moom kese la non mooy du gis nga sànk fi mu wax al mubiqat sab'ul mubiqat insha allah loolu mooy kabaa'ir bu man di doon lii nii da koy far waaw mais sauf que qazful mu'minaat al muhsinaat al al al al mu'minaat bu dee ne àq la boo xam ne nag daa am àqu jullit bu ci nekk li nga def mooy loolu rek du ko far qatlu nafsi allati harama Allah illa bil haqq yow léegi da ngaa foog da nga naan astaghfirullah rek mu jeex kon ku nekk mën naa ñëw rey ku ko neex daal di ñox kii bi jàpp ne allo allo allo allo allo suba non mooy procédure sa digganteeg sa borom nga ñaan mu jéggal la waaye mooy daa am fooy jaar yow yaa rey bakkar boo xam ne borom bee ko ñoŋal ne bu ko kenn nga rey ko. ci tayif amul dara nga tay rey mais léegi nag mooy. bu lépp kiiwee te gaa yi nga xamante ne lépp leer na kenn yaa ko def te kenn jéggalu la ci mbokkam yi laaj la diye kese euh, indemnité yi bu boobaa dañ lay rey ah. loolu ci sa tuub la bokk nga nangu loolu ñu teg ko sa kaw voilà <laughs> loolu la ah. wa aklu maalil yatiimi waaye lekk alalu jirim yi non foog non lekk alalu jirim yi comme ça toog naan ah bon euh, euh, bon waaye bon léegi am na benn affaire quoi am na lu yeneen saa sala waxoon kon nag astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi man ah. <laughs> eh. pare naa ci saway man dama jee pare la wax saay mbir baax na ñu ah saway attention ah <laughs> non loolu loolu loolu daa doy waaw loolu doyul waaw dellool alal gi procédure alal joo jël joo xam ne lew la na koy boobu ci tuub gi la bokk <laughs> waaw kay dëgg la astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al hayy al wa atubu ilayhi <laughs> waaw ah maa ngi ñaan jéggal saa boroom li nga xam ne moom mooy kiy dund te moo taxawu ñépp te maa ngi tuub jëm ci ñoom mi tere bàkkaar bii ma daal di koy def aywa non c'est ok on est bien waaye nag procédure la nga xam ne moom la gàll ci tuub ji foog nga def ko mooy del lool alal ji tamit booy yi seen alal ji nga xam ne yaa ko ne tungaañ même bu dee léegi màgg màgg nañ mais yaa lekkoon seen alal doo leen xool ñuy misère te nga am loo ko delloo pare toog di xoolee naan wax na astaghfirullah alors c'est quoi ça waayow yéen xanaa gisu ngeen xadis bi ñu ne gis nañ xadis bi <laughs> waaw parce que loolu daa amaale aqu aadam yi bu bu bu ci mbir mi moo ne yëpp luñ naan da ngay tuub nii procédure tuub bi mooy nga tuub ci yàlla dëgg la waaye bu amaale aqu doomu aadama danga koy delloo non da nga kaa delloo laa lay wax nii si loolu moom nga la ngay ko kon mooy bépp bu am loolu mooy loolu da koy réparer raddul xuquuq ila ahliha waaw waaw di delloo àq yi te ña nga xam ne ñoom ñoo kaa moom loolu moom manoo cee Abdullah génne sa bopp wa bare jàpp ne yow yaa ngi ci dara non moo tax même bu nee ne lii mën naa far loolu sa digganteeg sa borom waaye am na lu des pour sa digganteeg sa borom mat mooy sa digganteeg nit ñi nga xam ne yaa leen tooñ delloo leen àq ya waaw doo ñëw bi ci mujjoon wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat yow yaa wax ndaw si lu ñaaw ñoo xam ne ñu yëga ci ak caay-caay lu bon waaw sonewu nga ñëw tuumaal leen ci say kàddu yu ñaaw te doo jaaraat fa nga ci yoon réparer affaire boobu ak laver ba pare naan nee na astaghfirullah alladhi illa huwa al-hayy al wa atubu ilayhi ñu ne la loolu rek doyut yaa gina xam ne loolu doyut <laughs> parce que xaqu aada lool nag tifan la zalika nattal ci doomu aadama moom fekk yaa ngi dund moom noonu ngay def boo génnee àdduna nag ci loolu borom bi ci mbaaxam Euh, man na la koo jéggal fayal lañoo ñooñee jox leen bañ gërëm ñoom duñ la yowmal xiyaam duñ la toppee dara borom bi moo leen di jox loolu mën naa mais tànk yaa ngi fii moom lii ngay def ah voilà kon nag mu ngi noonu kon xadiis baa ngi noonu astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al hayy wa atubu ilayhi lii nag am na lu borom xam-xam yi di wax <laughs> naan waaw waa léegi est ki daa wala wax lool quoi al mooy wa atubu astaghfirullah alladhi la ilaha illa ñaan la damay ñaan yàlla mu jéggal ma mi nga xam ne euh, amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëggul moom alxay alqayyum mi nga xam ne moom kese mooy dunuta mooy ki taxawu jaam yi wa atubu ilayhi nag damay tuub jëm ci moom al imaam al xaafiz mu wax ci al di toxal ci ar-Rabi' ibn Xaysam et eh, bi passé euh, jotaay jotaay bi doon wax innahu la yughaanu ala qalbi bi al al haaris al muhaasibi loolu dama ci juum xam nga ñoom tamaa bi ñoo bindoon al haashi xaw ma non al al al muhaasibi la waaw al al muhaasibi waaw muy boroom xam-xam bu mag boo bokk ci salaf moom moo waxoon wax jooju ñu mujj woon na waxtaane eh, bi imaamul eh, Nawawi doon toxal al waxu al imaam. al-Qaadi Iyaad rahmatullah alayhima loolu dama ko dama ko fàtte woon après laa xool ne mais kii ñi ñoo juum bind al loolu c'est c'est al-Muhaasibi yoo <laughs> al imaamu al al Muhaasibi parce que euh, mooy bi imaamu Nawawi doon toxal euh, waxu al imaam al Qaadi Iyaad ci façon dan lañ ci euh, yi nga xam ne moom lañ ko déggee borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ba pare euh, bim naan qiila euh, nee na ñoog waqad qaala almuhaashi la koog daf ne almuhaashi bii la waaw xawful anbiya wal malaikatu xawful anbiya wal malaikati xawfu i'zam wa in kaanu aminina adaballahi taala moo wax ne ragal al imam almuhaashi bii la rahmatullah alayhi taban bi ñoo juum def almuhaashi ne ragaluk yonent yi tiitug yonent yi alayhi salaam ragal seen borom ak malaaka yi xaw fu inzam ragalu màggal la même bu dee ne ñoom daal nañuy nekk yoon ne dañ leen a ñoŋal sécuriser leen ci sa mbugalu yàlla wala al muhaasibi la léegi imaam an-Nawawi kon buñ ñëwaatee rahimahullah ci al adkaar al muntaxab min kalaami sayyidil abraar alayhi salaatu wassalaam mu ne mu ngi jële ci ar-Rabi' ibn Xaysam rahimahullah mu ne dafa wax ne laa taqul bul wax nag astaghfirullah wa atubu ilayhi fa yakunu dhanban wa kadiban in lam taf'al bal qul allahumma ighfir li wa tub alayya mu ne moom dane ar-Rabi' ibn Xaysam dane nit ki nag bul nekk di wax naan astaghfirullah maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ma wa atubu ilayhi te maa ngi tuub dem ci moom xam nga mu njëkk bi laaj la ñaan la astaghfirullah maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ma di sàkku ci moom mu jéggal ma wa atuubu ilayhi di dellu ci moom nag di tuub ci moom mu ne lool bul wax lool de ndax mën na nekk bàkkaar ak nar bu dee ne defoo ko mooy nit ki ne astaghfirullah alladhi laa ilaha huwa alhayyul qayyum wa atuubu ilayhi ba pare defu ko loolu bu nekkee mu nekk bàkkaar parce yaa ne da ngay dellu ci yàlla atubu ilallah tam fara defoo ko lool du wax lu wuuteeg li nga waxam dégg mu ne kon nag mu nekk bàkkaar léegi kon looy wax mu ne na nga allahumma ighfir lii wa tub alay waxal loolu defal lépp ñaan waaw allahumma e saa borom ighfir lii yàlla nag ma jéggal wa tub alay ya ta nga delloo ma ci sa bopp génn ma ci takk-takk yi ma nekk delloo ma ci sa bopp sa bopp te nga nangul ma ko imaamu Nawawi ne lii de lu rafet la waaye nag wa amma karaahi wax ji wax ju rafet la waaye wa amma karaahiyatu astaghfirullah wa tasmiyatu kadiban fala yuwaafaqu alayha kanta nag wax jëm astaghfirullah moom nit ki di ko wax loolu que koo sib moom ak tamit ka ko wax ñu koy tudde ne kook wax la daa wax lu amul loolu kenn d'accord ceeg moom quoi non non loolu loolu nan la nan la mën a nekke lool alors que saa wax li xam nga kële danaan la waaw ki nga xamante ne mooy charte tout aw da ngay dogu ne doo ko def mais boo ñëwee yow ba pare la nga wax defoo ko loolu mu tudd du nekk loo xamante ne naag moom loolu la gise imaam nooy ne loolu nag kenn du ko ci d'accord quoi ko kenn d'accord ko moom hmm. ndax li anna maana astaghfirullaha atlubu maghfiratahu wa laysa hadha kaliban mooy liñ doon wax sànq ndax wax jëm ne astaghfirullah nit ki bu taxawee ne maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ma loolu sàkku la day sàkku ci yàlla maghfiratahu ak suturaam ak jéggalam walaysa hada kadiban lii du na waaw ba pare mu teg fi ne wa yakfi te doy na fii raddihi hadith ibn Mas'ud mu ne delloo na doy na ci delloo wax ji waxu ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu parce que waxu ibn Mas'ud bi xam nga ñëwul ci sahihayn imam al-Hakim moo ko soloo mu ne bi laf bi mooy hadith bi ñu nekk radiyallahu anhu mu ne ci kàddoo man qaala astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi thalathan ghufirat lahu dhunubuhu wa in kana farran min az-zahf voilà waaw mu ne lii moom day delloo wax jooju parce que hadiisu Ibn Mas'ud bi radiyallahu anhu yeneen saa saam dana képp ko astaghfirullah maa ngi sàkku ñàlla mu jéggal ma bi nga xamante ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illaa kudul moom alxay alqayyum am na moom mooy dund taxawu ñëpp wa atuubu ilayhi may tuub ci moom ghufirat dees na ko jéggal ay bàkkaaram même bu dee ne waa ji daa daw ci toolu xare ji boobu nag comme lii la wax quoi imaam ne akhrajahu abu daawud wa tirmidhi wa sahahu al hakim <laughs> comme li wax ci riyaab bi nii mais bon wax nañ la ni ne imaam Abu Dawud at-Tirmidhi moom solo wuñ ko ci Ibnu Mas'ud voilà ci Zayd mawla Rasulillah sallallahu alayhi la ko jële benn koo xam ne eh, yeneen saa saa moo doon jaati jaatigéen radiyallahu anil jami' voilà léegi mu ne wa sahahu al-Hakim imaam al ko mooy imaam al-Hakim nag moo ko solo ci Ibnu Mas'ud bon imaam al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah bi nga xamante ne nii moom ci la nettali hadis lii ci la eh, tudd lii nii waaw daal di koy eh, eh, waxu imaamu Nawawi bi ci baabu qawlillahi taala yuriduna an yubaddilu Allah waaw fekk foofu xadiis bi mu doon solo bi doon kii mooy Seydina Abu Hurayra bi mu ne dégg na leen saa salaam di wax naan inna inna moo gisoon nañ ko fii ci riyaat bi inna abdan asaba dhanba wa rubbama qala adnaba dhanba mu ne am na bàkkaar jaam boo xam ne dafa def benn bàkkaar commettre ab erreur ab ab ab bàkkaar mu ne wala léeg-léeg mu ne dafa bak adnaba dhanban fa qaala mu ne rabbi ay saa borom aznabtu zanba man de dem naa bàkkaar de wa rubbama qaala mu ne léeg-léeg mu ne asabtu faghfir ah borom bi jéggal ma fa qaala rabbuhu borom bi ne alima abdi anna lahu rabba yaghfiru dhanba wa yaquzu bi ah, sama jaam bi xam na ndax sama jaam xamul ne am na borom boo xamante ne nii mooy jéggale bàkkaar waaye man naa jàppe ah nga def mu jàppe la ko de bàkkaar boobu bañ na ko mu ne xafartu li abdi jéggal naa sama jaam boobee ah summa makasa ma sha mooy hadis boobu gisoon nañ ko fii ci Riyaad moom la doon imaam al-Haafiz Hajar doon shara di tudd waxu imaam euh, di toxal imaam an-Nawawi lii muy waxe di dàq waxu ki nga xamante ne nii moom lay nettali nii muy boroom xam-xam boo xee di <laughs> hmm? ar-Rabi' ibn Khaytham imaam al-Hafiz nag mu ne bon euh, lii imaam an-Nawawi nag daal di dàq waxam ji bon euh, bon astaghfirullah bi moom taxul muy wax waaw <laughs> moo la mu ne qultu hada fi lafzi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa amma atubu ilayhi fa huwa alladhi ana ar-rabi'u rahimahullah annahu kadhib wa huwa kadhalik idha qala wa lam yaf'al at-tawba kama qala imam mooy li ñu waxoon sànq rek mu ne waaw bon imam ar-rabi' bon li mu parce que imam Nawawi li muy wax loolu mooy ci astaghfirullah parce que astaghfirullah ak ifir lii benn la mooy maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ma mu ne waaw ci kàddu googu moom man nañ loolu euh, loolu mooy ci kàddu googu moom kenn siwul kenn di ko wax parce que loolu ak ñaan la waaw mu ne kanta wa kaddu beneen kaddu wa atuubu yi maa ngi tuub di dellu ci moom nag ah fa huwa alladhi an ar-Rabi' ar-Rabi' ibn Khaysam bii la ci jublu mooy parce que boobu dane maa ngi koy defi waxul na borom bi wa tuba alayya mais dinaa dollu ci yow léegi nag bu dee loolu mu wax noonu defu ko imaam Ibn Hajar rahimahullah ne waaw bu boobaa kay annahu kay <laughs> loolu kay wax la mooy nit képp ko wax lu wuteeg lu ko def lu wuteeg li nga waxoon ne dañ ko def defoo ko kooku loolu parce que al kadib mooy mooy wuute goo wuute waxu nit ki réalité bi voilà léegi nag est ce que moo ko tay moo ko tay lool beneen affaire la voilà bi nga xam ne moo ko tay boobu day bàkkaar bi nga xam ne tayu ko boobu kenn du ko tudde ne ko aji bàkkaar la mais manuñoo fexe ba ne nag li mu wax nag noonu la alors que affaire bi moom li mu wax wuute nag réalité bi koola mu ne moom bu boobaa nag wa huwa kadhalika ida qaala wala nefali tawbata kama qaal comme ni Rabi wax loolu la <laughs> waaw <laughs> waaw na jar na wa fi l istidlali lirraddi alayhi bi hadith ibn Mas'ud mu ne kanta imam an-Nawawi talo bi mu tegtaloo ngir delloo wax ar-Rabi' bi rahimahullah ci hadith ibn Mas'ud bi ñu nekk ci Riyad bi nii moom te mu wax ko léegi nazar loolu am na leen ciy seet waaw li jawaazi an yakuna al minhu ma idha qaalahu wa fa'ala shurut at moom laa la wax sànq bi ñu kii ne ah bu boobaa moom sax day mën tontu mais non affaire bi lenn la quoi mooy eh, bu dee loolu lenn la mooy bu dee ne waa ji eh, mooy bu dee def na voilà mooy bu dee ne moom li mu ne loolu lay def def na ko loolu la yeneen saa salam ne bu boobaa xufirat dunubu dees na ko jéggal ay bàkkaaram wa in kaana qad farra min al bu nee ne dafa daw ci toolu xare voilà mu ne waaw kon manoo ko delloo waxam jooju manoo ko delloo xadiis bi parce que de xadiis bi am na kon delloo ko am na lees ci parce que kon li muy wane lenn la mooy ne euh, que lim ci jublu mooy ida qaalaha bu dee nit ki da koo wax wa faala mu def shuruta shart at tawba shartu tawba mooy li nga doon wax waaw mooy rëccu da génn d'abord ci bàkkaar bi benn rëccu la fekk mu jaaroon ci yow nga defoon ko ba pare jël dogu këne doo ci delluwaat lii moom mooy il faut kan moo la ne hadis bi kay xam nañ ne loolu la war a wan a wax waaw man qaala képp ko astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum ilay des na la jéggal lépp say bàkkaar lool kay mooy xam nañ ne mooy waa ji mu def lii <laughs> danaan astaghfirullah wa atubu ilay mais wa atubu ilay du ko def mooy bàkkaar ba mu nekk foofu mu génn ci ba pare remplir condition yi nga xam ne ñooy charte tuub yi kon manoo kon imaamu Nawawi imaam alxam na Hajar gis naa ne le fait que mu utiliser hadis bi bëgg a dellu waxu ar bi loolu du nekk loo xam ne lu ñu mën a seetaat la <laughs> waaw ba pare mu ne wa yahtamilu an yakuna ar-Rabi' qasada majmu'a rahimahullah al-lafzayn la khususa astaghfirullah fa yasihhu kalamuhu kulluhu wallahu a'lam <laughs> waaw mu ne benn possibilité am na que ne ar-Rabi' rahimahullah ibn Xaysam li mu jublu ci waxam ji mooy ñaari kàddu yépp du astaghfirullah kese la wax dëgg la dana ighfir li wa tub alayya wala naa ñaar yépp la kon ne loolu yenu na ne ñaar yépp lay wax bu boobaa mooy waxam ji dëgg la waaw mooy ki ku fexe wax lool nag ku wax lii ah yow na nga def attention di wax loo xam ne wuute na li ngay def ah. waaw parce que di ko wax mécaniquement noonu rek ci sa làmmiñ après di def lu la neex loolu problème lay doon quoi wala mu ne laa taqul astaghfirullah wa atubu ilay inna ilay fa yakunu dhanban wa kadha illa in lam tafal bu dee defoo ko mais waxu ne bu ko mooy xadis bi yow bu ko wax non dala ne yow bu dee yow xam nga ne defoo doo ko def waaw <laughs> naan sàngara boo xamante ne nii moom ba mu gisee hadis bii ne ah kon kay baax na saay lan illa wax yow gufirat la gufirat tunubu dañ koy jéggalay bàkkaaram kon nag baax na amul benn benn benn ak ak ak ak ak ak azmu ak dogu gum jël ngir bàyyi naan sàngara waaye nee na naa ko voilà ngir nag ñu jéggal na samay bàkkaar yi loolu lay wax ne la jii nii bu boobaa astaghfirullah bi ñaan la waaye wa atubu ilayhi bi lool kàcc la parce que waa ji defu ko <laughs> mais bon dañ naan loolu lépp même bu dee ne loolu lépp dëgg la waaye na ko wax voilà nay wax lii même bu dee ne day sax ci bàkkaar mu ngi ci bàkkaaram boobu te pareegul ngeen mais na ko wax parce que lii nii yeneen saa salaam joxe mooy médicament la boo xam rien que ko wax borom bi bu ko nangulee astaghfirullah am googee jeex na mu man ci génn te muy ta laggal làmmiñam ci booy amul damay def bàkkaar léegi eh, bul ne wa atuubu ilay ah sii de koy wax wa atuubu ilay voilà moo tax da ngay dégg da ngay gis ne imaamu Nawawi li mu bëgg a wax lool lu ñu xam la mooy daa bëgg a wax loolu kenn lañ ci nekkul di ci di ci ci dara même bu dee ne mën nañu xam ne bon ku wax dara defoo ko loolu mën nañ ko tudde nar waaye kantaa naan dañuy sit nit ki wax loolu bu dee narul def loolu loolu kenn si bu ko parce que yonent saa salaam njàngaleem la te loolu ci boppam mën na tax bu ko bari barilee ci làmmiñam loolu mooy fóot li nga xamante ne moo koy génn ci bàkkaaram yi nga xam ne moom la muur lii mooy dëgg voilà lii mooy li nga xam ne mooy dëgg gi nga xamante ne ni amul dara lees ci laam laamee laa <laughs> waaw kon mu ngi noon waaw waaw astaghfirullah ah. alladi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum wa <laughs> imaamu na imaamu euh, kii al al bu bu imaamu euh, Ibn Mas'ud bi nag moo def al-azim astaghfirullah al-azima voilà alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi thalathan waaw wala bokk na ci ñaan istighfar yi nga xam ne jullit bi da koo war di euh, miinal làmmiñam astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa wax naa la al-hayyul qayyum it baax na waaw astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi boo ko waxee noonu baax na mooy riwaaya Imaam Ibn Mas'ud waaye boo ne astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi waaw mooy allah bi astaghfirullah boo waxee al azim baax na boo ko ci dindee it riwaaya bi bu ñoom imam abu daawud ak tirmidi bi jële ci sayyid mawla rasulillah it boobu it dox na astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al hayy al qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi ñett yaa ko wala nga jël bu Ibnu Mas'ud bi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu kon mu ngi noon nañu ko jàpp ci baabul istighfar bi ñu nekk bokk na ci kàddu yi nga xam ne jullit bi da ko war a miinal kii door a tàmbali ak ki àgg ñépp ci yem ak intermédiaire ñépp astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi ayal nañu borom bi may ñu nekk ci yi nga xam ne moom la yonent bay saa saab jàngale kon dañu yem ni bii di yow insha allahu taala ñu daal di gis hadis bi ci tegu muy hadis mille huit cent soixante-quinze di hadis Seydina Shaddad ibn Aws radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala